bismillahi rahmani irahim alhamdulilahi rabilalamin wasalatu wassalamu ala sayidina rasulillah waxeen sal allahu alayhi wa sallam sal allahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar sallallahu alayhi wa ala alihi almasabih alghurar subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalim alhakim subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka anta aljawad alkarim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة waqina azaba annar amin ya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashadan bi fadlika wa juudika wa karamika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi nuyu xadara bu sell bi yëpp di ziyaar ñëpp di baalu ak ñëpp di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole baal di ñaan yàlla mu jégal ñu suñu bàkkaar yëpp semaine bi yëpp liñ ci juum yàlla nañ ci yàlla jégal yàlla nañu yàlla ubbil yu vierge page yu weex tàll une blancheur immaculée yàlla nañ ci yàlla defal te bu ci benn bàkkaar tegu liñ ci juum tamit yàlla nañ ci yàlla jégal jeexi na dinaa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jubli ñu jubli li suñu kanam yàlla ci yàlla def suturaam ak teraangaam ak xéewalam ak jàppaleem ak yërmandeem jaay nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla defal suñu àdduna defal suñu àllaaxira may ñu teraangaat nag àllaaxira musul ñu ci zaahir ak ci baatin jaay nabina muhammadin suñu bopp juri ci feebar ci kër yeeg ci hôpital yàlla saafara leen ñu nekk ci loxoy buur son borom <coughs> jàppandal seen i mbir ñu nekk ci bitim réew te jaaxle nekk ci tiis yàlla yàlla dégg seen i tiis ñoom ñëpp jaay nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee ñoo ngi nuyu bu baax boroom kër gi di ko ziyaara bu baax suñu bàyyi suñu mbay si ak xaritam bii mu toogal suñu saar tabarakallahu yàgg naa leen gis ensemble di leen ziyaara bu baax a baax moo soxna si ak njaboot bi fi nekk ci biir kër gi yëpp ak famille si bi nekk ci yëpp ci rokk bi yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara tabarakallahu di ñaan yàlla kër gi yàlla dolli si jàmm dolli si sutura dolli si teraanga dolli si xéewal yàlla yàlla dàq ci lépp luy lépp luy yàq rek ci zahir ak ci baatin yàlla na sama borom nekk ci digganteeg loolu tabarakallah di nuyu bu baax mbokki taalibe yi ñu ci fekk yépp góor ñi jigéen ñi ñépp xale yi ak mag ñi ñépp nag dëgg yàlla ak ñi bëggoon a ñëw te gàllankoor téye leen te seen yéene ànd ak ñun ci jotaay bi ko defee tabarakallahu ah kàddu yi sant yàlla rek la ndax tabarakallah xat-xat yu bari moo ñu téye woon ne bëggoon nañu gën a teel a ñëw toujours sax dañuy bëgg a ñëw ndax tabarakallah loolu moo war ndax budul dara sax ñëw fekk yiw bi rek dafa doy sëkk rawatina nag léeg-léeg mu am ñu sànni ay kàddu yoo xamante ni mën naa am dinañu dimbali mën ñoo orienté waat ci suñuy jëf ak suñuy wax loolu rek tabarakallah jar ñu ñëw surtout nag seen daay rek moo ci gën a doy waar ndax vendredi la waaw vendredi nag bis bu doy waar la dëgg yàlla heure bu timis jàllee rek ñu yaakaar ni beneen vendredi dina am mais fekk timis jotul ñii sofiyanke yeeg ñii xamante ni yonent bi moo leen tëbb seen fit dootul dal parce que ñëpp xam na ni yomal xiyam bisu aljuma lay lay am te diggante tàkkusaan ak timis ci la bruit beeg pang meeg yëpp ci lay am ci la yàlla di tukkal jamono ma nga boori timis nag ci lañuy ñuy jéggi nag war a dem nag di dox yi dem daje ca place ba boor yi géey nag ci la ñuy jéggi nag siraat waaw moom nga boobu lëndëm na waaw te wax naa leen fii ne leen lëndëmu yomal xiyaam comme miir bii la yéen a ngi dégg koy jàpp lëndëmaay bi dañ koy téye waaw lu concret la xam nga lëndëmaay bii cette noirceur là la le noir là abstraction la waaw kenn mus kenn mënut a noir lëndëm mook air bi ñooyam kenn mënu ko téye waaye lëndamaay yomal xiyam dañ koy téye nii comme ni man ni ma dóoree miir bi ngeen dégg xam ne miir laa dóor comme ni ma téye coussin bi noonu lay kon loolu lëndëm na waaw loolu mooy lëndëm dëgg kon lëndëm àdduna bi lii kii la rek misaal la waaye xaqiqa bi dëgg dëgg moo ngi fële ci yomal xiyam ñun nag yàlla bu ñu bokk ci ñu koy sax xam yàlla nañu yàlla defal leer ci suñuy jë ba leer boobu xottil ñu suñu yoon ba ñu ànd ak xayrul bariyati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaxu daagu ba biir aljanna yàlla nañu ko yàlla defal ah, su ko defee euh, yii yëpp si ñu yërmande yàlla la si ñu yërmande la mën naa am soo leen toogee fii di ko def doo leen ko yëg mais ñun ñu ñun ñu doon ñëw di dégg ak ñeneen ñi jóge ci yeneen duq yi di dégg ñooy ñooy gën a sentir sax dëgg dëgg li ngeen di def nii wala li ñuy def nii bokk waaw lu lu rëy la soo déggee baat yi doo ci dégg doo ci xàmmee kenn doo ci xàmmee leen lu dul rek ay jaam yàlla yoo xamante ni seen baat yi ni mu àndee li ko symboliser mooy seen cofeelu xol yi moo tax doo sentir benn différence ñuy yëkkati rek di di bàkk yàlla rek nag di tudd yàlla rek waaw di tudd Seydina Muhammad sallallahu na Ahmed Tidiane waaw waaw rek ngir cofeel ngir xam ni fa tabarakallahu loolu rek moom moo fi nekk waaw mu nekk cër bu rëy di daraja bu rëy di yokkute nag ci zahir ak ci baatin boo xamante ni bis bu nekk rek yaa ngi ci rek yaa ngi yokk te xamoo ci dara toujours moo wax leen mbooloo yi daje lii yëpp da ngay chargé di déchargé rek noonu ngay def soo ñëwee fi yaa ngi yuuxu am nga looy génne waaye doo yuuxoo tamit am na luy dugg loolu nag mooy dem dem dem ba fees biir fees dell sa biir xol su ca feesee dell jeex na cër yëpp dañuy nooy nangul yàlla par force waaw mooy loolu moom la ñuy wax defaru diw defaru na mooy xol ba fees na dell ak leer ba benn particule bu xamante ni lëndëm la nekkatu ca la ca nekkoon sax lëndëm leer ga da koy soppi muy leer mu fees dell nag ci ci ci biir xol ba léegi nag su feesee day tuuru su tuuroo nag moo ngi tuuru ci cër ya loxo ba lay dem dootul mën a laal lu yàlla bëggul tànk yi lay dem dootul dox ku yàlla gërëmul xol ba xol ba moom moo ci njëkk dootul bëgg lu dul yàlla xel ma dootul xalaat lu dul yàlla bët ya dootul nangoo xool lu dul yàlla ma ngoog cër yëpp mën ngaa àggale yow borom cër yi yow mii nit mën nga àggale noonu lay defee nag ba su ko defee nag yow nga mujj nag sax rek nag di di topp yàlla nag daal di mujj nekk nag dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg li la tax a jóg ci àdduna mooy nekk jaamu yàlla waaw loolu sax mooy waxtaan wi subhaanallazi bismillahir rahmanir rahim subhaanallazi bi abdihi kañ laylan fan min al masjid al haram fan la jëm ila al masjid al aqsa foofu lu fa xew mu ne alladi baarakna hawlahu waaw lan moo tax ñu ñu yóbbu ko foofu mu ne li nuriyahu min ayatina innahu samiul basir wax jeex yàlla yàlla li mu tàmbalee mooy tudd sell teem waaw tudd sell teem subhaana alladi mooy subhaanallah yàlla laab na yàlla set na yàlla sell na sibtan set na ci lépp loo xamante ni ah sobe la moom yàlla dégg ma yàlla set set na ci lépp loo xamante ni bàkkaar la dégg ma yàlla set na ci lépp loo xamante ni manquement la yàlla set na ci lépp loo xamante ni doyadi la yàlla set set na ci lépp loo xamante ni imperfection da cay feeñ mooy subhanallah mooy yàlla amul papa amul yaay amul doom mooy subhanallah loolu mooy la mooy yàlla lépp lu mu am moom yàlla ci moom yàlla la jóge waaw te moom keneen ku moom loo am ci moom yàlla lay jóge moom soxlawul dara te lépp ko soxla qul huwa allahu ahad allahu samad ak samadu mooy ki nga xamante ni ñépp ko soxla te soxlawul kenn soo delloo ginnaaw tuuti di nga xam li mu bëgg a wax mooy soo jàngee ayatul kursi allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum ñaari tur yàlla yu doy waar la alxayu alqayum alxayu mooy le vivant éternel bul wax le vivant rek le vivant éternel parce que ñun ñi ay vivants lañ mais ñun nous sommes des vivants mortels dañuy dee dañuy dee waaw moo tax su <laughs> maa ngi toujours gars yi philosophie bi bu mu bindee yàlla euh, lettre ah daal di bind daal di bind waaw daal bind les êtres boobu ñoo ngi def épistémologie man na ko effacer nous ne sommes pas des êtres nous sommes des étangs lettre kenn la mooy Allah koo xamante ni soo amee da deñ soo dundee dangay ngay dee soo ñàkkee da ngay am soo amee da ngay ñàkk soo kontaanee bu subaa nga mer soo seddee bu subaa nga tànk amu kon kañ yow yaa ngi ci diggante ay situation li ñuy wax les aléas de la vie moom moo lay jël di la di la bëcc bëccee suba ak ngoon guddeeg bëccëg lu sedd ak lu tàng lu neex ak lu naqari lu ñuul ak lu xees noonu lool moom moo lay jàpp di la wër ah loolu moo lay wër kon kon yow doo être être kañ ci mooy allah subhanahu wa taala mooy xayu al waaw loolu moo tax seyd Seydina Ali nañu doomu aadama dund yépp li wala ni moom du dara juróom-ñetti mbir ñoo koy bëcc bëccee nit mënta génn sept huit mbir yi waaw mooy huit mbir yi waaw moom noonu la ko tuddee les aléas de la vie mënul nit mënta génn juróom-ñetti mbir yi waaw mu ne la ñu ne ko waxal mu ne samaniyatun tajri ala al mar'i da'iman fala budda minha an yulaqi samaniya ah mu ne sururun wa huznun kontaan ak tristesse wa ijtimaa'un wa furqatun tey jii li ñuy dajaloo fii dajaloo fii dajaloo fii yàgg yàgg dina ne faatiha ñu tàggoo dem jëkkër ak jabar lu sëy ba neex neex dañuy sëy kenn deeja xaritoo la même chose di nga sëy kii tukki baa kii dem fee mënul ñàkk wa ijtimaa'un ànd wa furqatun ak tàggoo waaw summa usrun wa yusrun sëy day yomb bu suwaa mu jafe ah lu wolof di wax ku ñu ñëwee mus na laa yërëm du dëgg mooy àdduna mooy loolu tey ji gis na koo xamante ni lam yoroon kenn xamul lu mu toll mënu ta wëñ sax alalam tey ji duñ ko mayul du jënd café ma hmm? nga àdduna noonu la kii day am ba doot dootul xam fu mu jëm ba kii nag ñàkk a ñàkk ba jàpp ni yàlla amul kii lim am xamul nu mu toll kii ay ñaar dërëm koy jox ak ay paquetu mbit ci ci lay dundale ay njabootam ci lay tabax yu këram ne day romb bërëb ba romb ko ñu ne ko waaw ndax xam nga fii nga dégg mais kër gi yaa ko moom sa agent immobilier bi moo la ko jëndal dafa romboon fii dégg ñu ne kër gi dañ koy jaay mu jëndal la ko moo la defal investissement boobu ne ah maa ko moom ñu waaw yaa ko moom xam nga kooku xamul alalam ak ki nga xamante ni tey jii dañ koy romb di ko jox par ñaat dërëm par ñetti dërëm par fukki dërëm par cent francs par paquet biscuit par juróomi duro par fukki sondeel moom ci lay dundee suma usrun wa yusra wa saqmun ak wér ñun ñu ñëpp kenn mu si ñàkk feebar hmm? ñun ñëpp tamit toog nañ benn durée ci suñ dund demoon nañ ba yaakaar ne dootuñu feebar léeg nga toog 3 mois 4 mois ba 6 mois ba at sax doo mën a tëdd mhm. doo tëdd quelques maux ngay am quelques migraines après nga daal di dem sa yoon tu vois léegi dangay dem ba yaakaar ni wér rek am waaye léegi-léegi feebar bi jàpp laa jàpp jàpp ba nga sa ba doo dëgëru sax da nga naan man damay dee rek man damay damay dee rek waaw abu looy damay dee gaa yi da ngay ñu feebar ñu ñu ne wool suñ bu mu ñëw soo ñëwee ñu commencé jénkaane su ma dee dañ ma suul fii ma ëpp naa xalaat déet yow da ngaa sibru rek bul wax bul bul bul bul tàggoo bul dénkaane sa bopp looy dénkaane ay na ma ba ba diw sang ak ma na ma mbay si karal ak ma diw jàng man li di da ngaa feebar rek feebar la passage la da ngay ci jugee nga wér après beneen yoon leneen am sawaay bi ñu ñëwee ay arab la doon làkk man xaw ma fan la jàngi arab yooyu sëñ sëñ yàggu yaram islam ngi jër muy wax yoo xamante ni man xaw ma fan la ko jëlee rek mais dama ko frotté ba pare rek daal di koy mëpp noonu ba mu ñaqee ba ci rek te la jóg daal di laaj fondé nag ma daal ni la illaahi waaye kañ daa xiifoon ndekete béton bi moo ko moo ko moo ko doon gaañ rek moo ko doon bëgg a rey rek béton daa tooy ndekete boobu béton bi la béton bee ko béton bee ko gaañ nga kon doomu aadama witti mbir yooyu moo moo moo ko moo ko réussir yooyu xam leen ko huit ci mbir yooyu xam leen ko dafa loolu dafa jar a xam dafa jar a xam dafa jar a xam huit mbir yooyu mooy mooy adduna soo koy comprendre di noppalu soo nekkul ci biir yaa ngi te nag yii yëpp kenn moo koy doxal mooy yàlla subhanahu wa taala ma nga ma la xayyul qayyum yàlla mooy ki nga xamante ni dafay dund te dundam amul origine dundam amul origine moo dund avant bépp dund moo dund avant bépp dee waaye su su ñiy dund ak ñi dee ñëpp suñu dee moom yàlla moo fi sax di dund ñëpp la ñuy rey waaw lu dul juróom-ñetti mbir yooyu nga xamante tamit nee nañu du ñu dee <coughs> ma ngoog mooy ki nga xamante ni dafay am par yu même waaw xam nga loo gis ci àdduna existé na wala mën na exister mais existence am c'est assujetti à quelque chose ça dépend de quelque chose loolu moom moo tax li nga tey ji euh, tabax bi li muy rafet rafet rafet am na fondation bu xóot bu ñu gas liñ ci def ci béton ay millions la liñ ci def ci weñ ay millions la pour mu mën a yenu lii kon lii du amul woon lii lii du am tu vois noonu la àdduna yëpp mel keroog maa ngi leen ci jox exemple yu bari ci wàllu euh, euh, ventilo bi soo ko tegee ni ngelaw li ñëwee fekk contact fenn soo contactul ngelaw du ñëw waaye doo débranché tamit ngelaw dootul ñëw soo su courant amul tamit ngelaw dootul ñëw moo su cent euh, su agence bi tamit amee panne fii ngelaw dootul ñëw soo demee tamit ba ca centrale bu mag ba euh, amul courant courant dootul ñëw soo demee ba ca barrage Manantali foofu tamit am problème courant dootul ñëw su ndox amatul moo euh, courant dootul ñëw su taw amatul ndox dootul am su yàlla wàccul yërmande muy taw du am loo gis mbir moo gis rek soo ko toppee cycle am day dellu ci yàlla subhanahu wa taala moo tax suufiyanke bi de wa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun mu ne loo gis ci àdduna soo ko càmbaree jàngat ko xool rek mu ne dalay mujjee daal di lay yóbbu ci yàlla subhanahu wa moom laa leen daan wax naan leen toute particule dans l'univers a une orientation divine amul lu nekk ci kawnu bi lu dul soo ko toppee rek ci yàlla lay yóbbu moo ngoog yàlla yàlla dimbali moo ngoog kon sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy subhana subhana kon yaakaar na comme foo leen dégg ci subhana soo leen déggee ku ne subhanallah wala subhana rek foo leen ko di ngeen am idée ci lan mooy subhana mooy lépp lu doyee di lu matadi rek yàlla bokk ca lépp luy sobe rek lépp luy wane imperfection rek yàlla bokk ca lépp luy indi dépendance dépendance lu mu bokk rek yàlla bokk ca mooy subhana kan allazi ki nga xamante ni asra asra moo yéegal asra moo riñaane asra bi kan bi abdihi ci jaamam boobu ñuy wax muhammadu rasulullah ndeysaan yàlla moo riñaane jaamam bi ñuy wax muhammad wax naa leen ko dama koy waxaat ndax ñoo ngi ci weeru isra wal mi'raj tu moo ngi wax ne maa ngi leen di wax toujours ne leen yàlla bàyyi na fi garaat yi mu tappal yonent bi yëpp médailles yi mu ko mos a tappal yëpp daf koo teg bis boobu daal di jël benn garaat bi ñuy wax abdihi abd abdiya moom la jël sappal ko sayyidina Muhammad dégg nga ngir lan ngir mu yéegal ko loolu mooy lan loolu lu muy signifié mooy képp koo xamante ni bëgg nga am kër ci na garaat yëpp mën nga ko tapp waaye nag ku bëgg àgg ci yàlla doo tapp lu dul garaatu abdullahi ah abdu abdullahi si abdullahi jaamu yàlla jaamu yàlla nga nekk jaamu yàlla te amul ku nekk sax ci kawlu bi te du jaamu yàlla waaye léegi différence bi kon fan la ci acceptation bi mais de fait de fait ñun ay jaamu yàlla lañu jaamu yàlla lañu leneen lu dul ñun tamit jaamu yàlla la amul lu nekk ci kaw ci kawlu bi lu dul jaamu yàlla la mbindeef nga te mbindeef googu mbindeef bu mu mënti doon yàlla moo la bind ki la bind nag mooy sax borom mais jeex na yeneen yi seen problème yëpp yi ñuy wax yëpp mais loolu kii la rek peinture la ak carreau ak yooyu mais fondation kër gi du dara pour fàttali nit ñi ne leen da ngeen a am borom xam nga nit ñi loolu la ñuy fàtte dañuy fàtte ni mais am nañ borom te loolu nit du ko defee mais sànku na kenn du ko rechercher parce que essentiel lu dundam màbb na ko màbb na ko yàq na ko toj na ko. dindi na ko mooy liir bi nga xamante ni xeet na mbootu ndeyam waaw seen maam Alaaji Muhammad Ndieguène radiyallahu anhu loolu la ñu daan wax mu ne liir bu xeeb mbootu ndeyam mu ne jël bu rëy dikkal na ko nit nag mbootoom mooy mu nekk jaamu yàlla jaamu yàlla exclusivement waaw jaam bi nag dafa war a sax toujours ci bëgg-bëgg sangam ay tereem gum ca gum ko sax gis ba ko tere loolu mooy mooy jaamu yàlla nee na mooy jaamu yàlla te rek moo am solo Seydina Muhammad a ngi nii xoolal garaat yi fi nekk yëpp ni mu baaxee habibihi ngi fi mustafaahu ngi fi rasulihi moo ngi fi ah mujtabaahu moo ngi fi muxtaaruhu moo ngi fi yooyu yëpp ay ay daraja ay maqaama ay ay cër la mais yàlla dana yii yëpp du dem ca kaw foofu maa fa nekk man yàlla maa fa nekk kenn du fa ñëw lu dul koo xamante ni yow jaam nga ba noppi ba noppi nangu ni yow jaamub yàlla nga sayyidina Muhammad sallallahu alayhi foofu la rawee ñëpp mooy bi abdihi lii mënoon nañ cee fanaan kon ñu dem ndax ñu bañ a guddee bi abdihi kañ laylan laylan guddi reñaan gi guddi la du ba cëg sëñ bi keroog rek ñoo ngi waxtaan ci guddi guddi dafa garaaw guddi mais guddi mais attention le monde se fait dans la nuit toutes les décisions yu grave yi yi régir monde bi mais guddi lay am mais ñi ñuy fal ci armée bi mais guddi lañ leen di fal ñi ñuy folli guddi lañ leen di folli assassinat yi guddi lay am prostitution guddi lay am mais taxawaalu bi guddi lay am ñi am kersa mënuñoo génn bëccëg mais guddi la ñuy doxi la ñuy doxi ji waaye nag attention wëll yii guddi la ñuy jóg wuli yi guddi la ñuy jóg mais yonent bi guddi la jógoon guddi guddi la tëdd ci néeg bàjjanam mais foofu la ko guddi fekk ne ko këpp ku baax ci mu ne ko mu ne ko jugal la lu xew mu ne ko sa borom moo la woo fan mu ne ko tey jii sa juróom ba la la la la la man waaw ñëwal préparé nañ lépp protocole bi mat na dem rek a ci def sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan ndeysaan guddi laylan guddi la wax xam nga dañuy romb aay yi rek ak mooy fekk wallahi waxuma la aaya billahi saar sax ëpp na billahi waxuma la aaya mais mu bu ci nekk rek am na valeur spirituelle valeur sémantique boo xamante ni mais nuñ ko jeexal munuñ ko jeexal laylan guddi la wax guddi wa ja'alna wa ja'alna al-layla libasan yàlla nee na maa jël guddi def ko muy mbubb mbubb imagine leen seen sëriñ bii di wax ah ngeen koy gëm-gëm lu nii di kii nii di xool nii ñii di sëgg imagine leen mu defoon nii defaat nii daal di defaat nii defaat nii defaat nii defaat nii loo leen di wax loo di wax dangeen naan rakkaaju na dafa am lu mu wér loolu ngeen di wax wala sëñ bi est-ce que du def nii jàpp leen ko yóbbu ci papam gaaw leen dem leen dem leen dimbali leen rus leen ñu ci waaw ah, yàlla na courant coupé ndax ñu mën ko yóbbu ci lëndëm gi kenn du ko gis loolu la ñuy wax yàlla nee na gis nga yére bi ni mel ci nit ki ba du summeekoo ñu ne dof la mun noonu la guddi mel ci doomu aadama noonu la mel ci àdduna guddi muy mbubbu muy mbubbu àdduna dégg leen ma wa ja'alna al-layla libaasan yére la muy muy suturaal nit ñi waaw ja'alna al-layla libaasan soo demee ci borom tafsir loolu la mu ne adduna yàlla su su bëggoona a renverser le monde rek mu ne day day jël guddi def ko bëccëg jeex na kon adduna tukki mais moo ko def wa ja'alna nawmakum subatan ma ngoog wa ja'alna layla libasan muy benn yére laylan maa ngi leen koy wax mën leen gis nga même yéen ñi nekk ci commu yéen ñi nekk téléphone yi xam ngeen ni communication guddi moo gën a moins cher xam ngeen ni communication guddi mais mais muy muy muy muy muy muy gën a leer xam na am na gaa yoo xam ne fii mais duñu woote lu dul guddi mais appel illimité mais guddi lay am xoolal moo ngi tëb wax ja waxuma boobu bi ma njëkk a wax nag am na ñoo xam boobu doo ko tëb de am na ñoo xam ne si guddi rek la ñuy woote ñun gis rek ñu toog ci buntu koñ yi am ñoom foo leen fekk ñoo ngi def nii rek guddi gi du ñu nelaw téléphoné téléphoné téléphoné waaw guddi c'est moins cher c'est plus clair le réseau est plus puissant mais attention misaal la yàlla nee na maa ko def misaal pour ngeen comprendre xam naa ni comprendre ngeen ne seen crédit yi ak seen réseau yi ak seen téléphone yi guddi lay gën a fort yàlla nee na maa leen ko defal exemple pour ngeen comprendre ne jaamu yàlla guddi moo doole bu bëccëg bokkul góor yàlla yi ñoo ngi rawante ci guddi mais jàkka yeeg coow yi nii ak kurus yi non non non non toog foo toog di nga ñam nga ñam nii di yooyu du bagage bi de déedéet loolu dañuy jàng école lu ñu daan wax rawante bi fan la de dans les maisons ci kër ya la waaw lan moo tax ngay dem di jàngi i ba noppi ñu jël la yóbbu la ci école jàmme lu tax loolu pour renforcer la lu tax ngay wut ay cours de rattrapage cours de renforcement lu tax ngay wut ay cours à domicile waaw lu tax doy woo école kese c'est parce que xam nga ni ravante bi du ca école ba école ba on te donne le minimum yow nag yaa war a wuti le maximum pour faire des résultats impressionnants waaw te nit li lay rawee toujours wax naa ni du koy def da nga koy gis nii waaye ngay koy diingat rek ak di wax lu bon ci moom fekk dem na yoonam yal nañu ci yàlla dafa am valeur guddi dafa garaaw dafa dafa dafa guddi mii dafa garaaw guddi xolal moo tax xëy la ilaha na Seydina Ali nee na Seydina Ali nee na kullu layla laylatul qadr moo ko Seydina Cheikh Ahmed Tidiane ñoo bokk ñoo bokk déggoo foofu ci ci tontu boobu ci laylatul qadr waaw ñu ne weddiwuñu d'accord nañu ci dix jours yu mujj la ci bis yu impair yi la d'accord nañu vingt trois vingt cinq vingt sept d'accord nañu ci ci ci ci dix jours yu mu ji la ci weeru koor waaye ci jours yu impair yi la d'accord nañu waaye mu ne xóotalal wax waxtaan bi xóotalal xalaat bi va plus loin soo demee di nga découvrir ne ndekete yoo guddi gu nekk guddi laylatul qadr la ñu ne Seydina Cheikh waa lu tax li nga wax rëy na de laylatul qadr liñ ci wax ak ni mu amee cër ni mu amee daraja yow nga ne chaque nuit laylatul qadr la mu ne waaw ñu ne ko expliquer mu ne parce que laylatul qadr lan la yàlla wax xayrun min alfi shahrin waaye lan la ci yàlla rek tanazzalu kan la wax al malaikatu ak kan war ruuxu al malaikatu mooy yonent yi malaika yi war ak jibril waaye mu ne sayyidna cheikh nañu mais guddi gu jot du xaajee du guddi gi xaajee ah mu ne sama borom day wàcc ba ci asamaanu benneel bi waaw mu ne fu ne malaaykaay wàcc ak fu yàlla di wàcc ñaari wàcc yi bu gën a foop da noonu la dafa yàggaree gars yi Cheikh Tidiane ni fii leen nam ren ñoom ñëpp parce li muy wax dañu yaakaar ni ay waxu ko daan feret la waaye du firé ba jàpp leen ñoom ñëpp dañuy daw rek daan ñu groupe na ko yaa fi mën yaa fi raw doo ma doo dañ ñu di rek musique lu mu wax ñu ne ko waaw loo loo bëgg a wax foofu mun leen waaw kay nii la da di yaru da ngeen di yaru soo doo comprendre da ngay noppi da ngay noppi bàyyi ñi comprendre ñu wax waaw loolu mun leen ni yàlla mooy wàcc su wàccee lu muy wax ana borom bàkkaar yi ñëw leen ma jéggal leen ana borom aajo yi ñëw leen ñaan ma ma ma may leen ana ñi soxla ñëw leen nee nañ loolu lay wax ba ñu nodd fajar mu soog a yéegaan moo tax xaaju guddi baax na wallahi léeg-léeg doo amee aajo sax bu tar bàyyil ba boori trois heures quatre heures nga daan ni bërit jug jàpp daal di julli ñaar rakka hmm. waxtu yi wolof yu leer nañ yàlla parce que gis nga heure boobu billaahi wattu leen ko gis nga heure boobu doo ko jugee di wax ak yàlla yow di nga xam ni yàlla lay dégg oh. boo ko teg ay bëccëg yi bëccëg da ngay dégg sound bi di dégg rap bi di lu nekk ngay dégg coow xale yi perturbation yi ba léegi sax ngay bëgg a wax benn affaire sax dem ci dara wala ngay ñaan ni di ba caag musique bi ki nga naan ne ah, Cheikh de waa old school te yaa ngi ci groupe gi de waa old school la old school mooy rappeurs yu njëkk yi quoi ñoom Tupac ak ñooñu Docteur Dre ñooñu mooy rappeurs yu njëkk yi. dégg nga si ñooñu nga xam ne dañoo màgget ñooy old school ñu bees ñu ñu tudd new school maa ngi ko mooy ñoom ñoom ñoom kii rek yéen ñëpp laay jàpp yéen ñëpp ma yaakaar ni sikkar ngeen déglu yéen xam ngeen ñooñu la ilaha illallah c'est ça yooyu yëpp dalay dalay perturber dalay perturber mais guddi da ngay yëg ni am na intimité bu am sa diggante ak sa borom billahi góor jigéen a ci am dee leen ko dee leen ko sànjaaku léeg-léeg kii sax nga daal di jub oh, ba bay bàyyi boori trois heures nga jug te léeg-léeg sax gis nga day mel ni son borom moo lay yee yéen da ko dul comprendre rek mais léegi léeg da lay yéene la jugal ñaan ma xam nga léeg nga yeewu ci guddi gi sans raison dafay am léegi soo soo yeewoo xoola fàttalikul rek li ma la wax gis nga am na benn bis yeewu nga ba nga yeewoo sa xel mi ñaan yàlla rek a ci nekkoon yàpp nga bàyyi nga ko mu dem boobu yàlla ubbil na lay buntam billaahi loo ko ñaan mu may la ko loolu heure bu amee sooy jógee am insomnie wala nga jóg yeewu noonu bu bu brusque nga yeewu gis sa kanam amul benn froissé wul gisoo ci sa kanam laaf nga ne yow sa ruut yi moom la sama borom fëgg nga jug nga jëf jàpp julli ñaari rakka daal di tàllal say loxo yàlla wax ak moom foofu ku fa nekk ku fa nekk foofu mais moom rek moo lay déglu doo wax ak moom wax yu yu wax yu neex mais yàlla buur la buur dañ koy tagg wax ko nekko ko xola yaa rey sama maam yaa rey sama nijaay yaa ko rey kenn mënu ci dara yaa ma bind bind sama bàyyi man maa ngi nii xoolal fi ma jaarale yow yàlla ay wolof yu leer lu sa xol bi jox rek jox ko moo ko moom wax ko nga wax ko ba pare julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaan ko ne koy nangam laa bëgg yàlla may ma fat dëgg ak mention ak dem bitim réew ñaan day soxor yooyu ngay boole <laughs> ni dox ay ci ak yooyu da ngay ñaan lu lu lu dijj mais yàlla dafa dafa dafa bëri yërmande may nañ ñii ko xaalis camion camion euro ni ñaan ko ko ni ñaan ko ko mais c'est ça su la su la mayul camion may la valise mais c'est ça mais loolu la loolu la yàlla billaahi wax na dëgg wallaahi sëñ daa baay jërëjëf nee na sëñ Muniru nee na yàlla bu wutal limite ëpp loolu bokkaal la la sax ñu wutal yàlla limite ñaan ko ko loo bëgg ñaan ko ko wallahi dina la ko jox su la ko joxul jox ko say njaboot bari na lu nit di am fekk bàyyam ak ko may ah da ko ñaan yàlla wërsëg waxajul ci moom su jotee lépp lu ñëwee ci moom mu dee yàlla jël ko tasaare sa njaboot gi nga dem ne yaakaar ni yaa ko jox fekk yow doo ci lenn sa papa ñaan démb wala sa maam moo ko ñaan démb ay suul la comme ñu wax ay denc la waaw yàlla ñu yàlla dimbali kon guddee ngi noonu guddi yi dañ koy jox valeur waaw wóorul sax di ab jullit tëdd ba nelaw ba kii da jóg dafa baax di jóg keroog wax naa leen ko kër ñoom daa bàyyi bul il faut pas être hypocrite avec toi-même il faut être franc sa diggante sa bopp pour mën a sincère sa diggante ak yàlla dafa am solo mais jugal bul jugal kenn bul jugal sa paa bul jugal sa yaay jugalal sa bopp barkeelu tuuti naafi la tulli fajar ah, yooyu dafa am solo di dafa guddi dafa am valeur waaw guddi dafa am valeur waaw mbindeef yàlla yi am na ci ñoo xamante ni ci ni nii ñoom ñëpp ñoo nga la seen mais du guddi gi doon lay tuuti rek ñoom ñëpp ñu yeew dox seen soxla ruux ak nit yàlla yi la ñoom ñëpp dañuy tëdd mais am na benn waxtu ci guddi dañuy génn seen bàmmeel yooyu doxi seen i soxla mais tey jii di sa ak wël yu nit yàlla di romb fii di dem yoonam xeeñ ay ismulaay laxasam di ko xeeñ ay salaatu ala nabi di ko xeeñ ay laa ilaaha illa di ko xeeñ mais loolu dafa garaaw fii lay romb rek daal ne ah waaye luy xëy fii man di am na waaye fekk sa waay mooy mooy rëkk ngay rëkk di rëkk sooy tëdd guddi billaahi da nga koy gis ah, soo gisee soo di nga xam ne am nga am nga gan biit noonu lay mel guddi yi ngay laal ay affaire di yónnee yónnee di koy addi salaam fa mu toog ca Medina lay toog ba ca daal ne ah waa ji de waa ji de wax dëgg yàlla ah, moom moromam yaa ngi nelaw moom mu toog rek ah, di julli ci man rek ah ah waaw baax na xaaral ma ñëw foofu lay jógee ci Madina daal di ñëw fekk la fi nga tëdd mu mu ne la këpp këpp nga ne ah, waaw jox la loxoom allahumma salli ala sayyidina yàlla ci yàlla fayal moom sidna sallallahu alayhi wa sallam moo nga kon guddee ngoog laylan fan la jóge mu ne min al masjidil xaraami ila al masjidil aqsa dafa jóge ci masjidul xaraam muy makkatul mukarrama dem ci masjidul aqsa mooy Jérusalem mooy baytul al bayt al muqaddas wala nga wax baytul maqdis wax naa leen dooy wax al baytu al muqaddas ngay wax bu dee baytu nag da nga naan baytul maqdis moo nga ko la ko invité reñaan na ko ah kon voyage bi ñaari ñaari étape la étape bu njëkk bi fan la ma Makka Jérusalem beneen étape bi Jérusalem xadratul xudsi ca yàlla loolu ñu bari dañ ciy jum dañuy yaakaar dafa ne nii rek déedéet dafa ñëw foofu def fa descente attention ah, mais du noonu du noonu ah al aqsa moo foofu la njëkk a wàcc soog a soog dem moo nga dem ci ca xadara yàlla ya mais attention tey jii yéen ñi gars yi xam ngeen am na école yoo xamante ni soo fa demee loo ay ay même si tu une moyenne de seize dina la defal lu ñuy wax cours préparatoire te lay defal cours préparatoire te la koy defal yenn écoles yi doo ci bëggee dugg pour jàngi fa rek yenn école privée yi da def ay examen d'entrée da ngay def bi foofu la ko yàlla jaarale na ko sa sa gaa yaa ngi nii ñii ñëpp dan laa bëgg sopp la yow yaay yonentu xeet sa xeet waaye tamit ñoom yonent yi am nañ yonent ñoom yonent yi kuy seen yonent yàlla yàlla na ko yaay seen yonent ñoom ñëpp ñoom ñëpp ko doo leen laajee ku ñu fan yow la ñu wax ñoom ñëpp ñoom yonent yi demoon may leen ñaari rakk waay yonent bi julli ñaari rakk jiite leen loolu mbégte mën na ko amal gën a ko rëy ci àdduna sayyiduna Muhammad di jiite ngay topp ci ginnaawam hmm? taqaddamta li salatin fa sallu kulluhum muqtadin wa anta al imam yaa jiite julli ga keroog ca masjidul aqsa kulluhum ñoom ñëpp sans exception muqtadin da roy ñoom ñëpp wa anta yow sayyidina muhammad al imaamu yaay imam bi yaay imam bi tey bu subaa yaay imam yawmal qiyaama tamit yaay imam ñoom ñëpp ay maamum la doon mu julli foofu saafonte ak ñoom ñoom ñëpp reconnaître cëram ak darajaam ak maqaamaam mun leen la liqaa daal di nag sooga nag jóg nag dem parce que yonent bu ci nekk am na lu mu wax ak yow am na lu mu jëfanteeg yow am na loo xamante ni war na la ko yóbbante war na ko yóbbul ca yàlla ku ci nekk ci ñoom déyoog moom wax ko mu dem waaw léegi nag ànd naag yonent yëpp seen force seen daraja seen cër seen xam-xam ku ci nekk la nga amoon ci may yàlla tekki na seen i may yëpp tappal ko yonent bi pour lan moo am une force spirituelle pour mën am ascension yéeg waaw man loolu yaakaar naa loolu physiciens yi ñoo ñoo ñoo xam loolu doole jëlee ñu yokk pour mu mën a yéeg gisoo leen fusée ni muy yéegi ni muy jógee mais day mel ni day xott suuf si mooy Israël marage doole yi adduna bi yëpp la yonent bi dajale mooy yonent yi ñoo ëpp doole ci ci mbindeef yàlla yi taxañ seen doole yëpp yàlla jël ko roof ko ko pikiir ko ko mu am doole te avant loolu waxoon naa leen ne yàlla xott na xolam ñetti yoon. c'est pour préparer ko pour di ko sauver ay doole mu mën a recevoir doole yooyu su demee foofu gis fa ay mbir dafay jëlaat beneen force bu ëpp doole boobu pour mu mën koo xol yaramam mën koo nangu yàlla adapté na yaramam ci climat xadram ba fikir na ko préparé na ko defar na ko ba du tey su demee foofu mais du du du du du sànni du sànni da ngeen di fàttaliku am na benn film bu doon teg fii mais waa ji Euh, euh, waa agence am dañoo mujj ne day drogué wu fekk drogué wul pour drogué wu doroon pour mën a infiltrer benn benn benn filière u mafia te du ca duggee te du jëfandikoo drogue dan du du mafia bi est que da ngeen lu bëgg mais tëj nañ ko ci nañ ko ci problème te xamuñu ne woon dafa waroon dafa bëggoon a rek pénétrer li ñuy wax les Salazar ay bandi lañu mais pour mu pénétrer il faut muy jëfandikoo li ñuy jëfandikoo ba yaramam miis ko nga xamante ni su demee su waxee ne leen man damay jëfandikoo dog dama koy jaay su ko suñ ko weddee mu jël mu jël drogue bi mëq ko pikiiru du ñoom duñu pikiiroo benn seringue mu jël ñett moom def yaramam xam nga du boobaa kenn doot ko weddi moom ba loolu la éréti bi noonu la ko sama borom defal su ko deful woon noonu su demee foofu du mën a découvrir yi ñii def ko defar defar préparer ko suuf ko def ko ay doole ba nga xamante ni bi mu demee la ci moom yëpp am na yàlla li bëggoon ci yow di mooy personnalité la yàlla bëggoon ci yonent bi te ba mu bi demee personnalité rek la fa wane xam nga lii léeg nga gis ñoo xamante ni dañuy dem see seeti Abdoulaye Wade gis naa am na ci benn kilifa mu dem seeti Abdoulaye Wade maa ngi gis mu toog fi mu toog ah mbub max na moom sol minute bu jot moo ngi xool def nii di xool ne ci kaw di xool di xool dàll yi di xool euh, téléphone ba di xool protocole ba di xool euh, ñuy génn di xool ñuy dugg ku la def loo loolu waaw loo ku la xool loo keroog bi mu génnee am na ci journaliste yoo xam ne dañoo wax dafa màndi parce que loolu nit ku nit du ko def yow di mais la lan la bureau bureau la ay bois moo fa nekk ak ay fauteuil éponge yi moo fa nekk mën naa am éponge bi Thiès lañ ko jëndee téléphone ba plastique la la moom nit la nit la du safee tuur ndox day day wax ne may leen ma dem dugg ci douche am nit la yow nga toog di di xool di xul ba bët yi daanaka keroog si bitu bët mi koy gis muy waaj a nga xool looy xool looy looy koo sa xool gënoon xulle looy xulle xam nga ko ñooñu am loolu ñàkk personnalité la mais tu mais lan la lan la lan la da ngeen di tàggoo toogal nekk nit yonent bi yàlla loolu doon bañ ci moom dafa doon bañ mu dem foofu di cere comme ni koy waxee bëggul yàlla bëggul yonent bi am defet bëggu ko bëggul mu dem foofu di doyee di xool di photo yàgg di xool chaise yàgg di xool bureau ya yàlla bëggul loolu ci yonent bi moom dafa bëgg parce que li mu bëgg ci lu baax yëpp ak personnalité yonent bi moo ko moo ko symbolisé kon il faut que yonent bi su ñëwee ci moom wane loolu yëpp moo tax yàlla ne wan najmi ida hawa ma dalla saahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu an il hawa in huwa illa waxyu yuha allamahu shadidul quwa du miratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadanna fatadalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna waaw xoolal dem na ba ci suuf daal ne sax ma zaagal basar wa ma taxa yàlla dem na ba tagg bëtu yeneen bi wallahi alazim dem na ba koy tagg di way bëtu yeneen bi vision ni ne daal sama waa ji daal bokku ci bokku ci ñu ne ko tax mu ne ma zaagal basaru buusewul benn yoon bëtam yeneen ci ba mu demee ba ci bureau yàlla la mais dafa taxaw mel ni militaire boobu nekk au garde taxaw bureau yaa ngi nii du xalima yaa ngi nii ah, kii bureau yaa kii yi euh, yi ñoo ngi noonu chaise yi bagage yëpp ngi nii yonent bi xool ca leen allahu akbar taxaw rek moom yàllaa ko yàllaa ko tax a yàlla la waxal mu wax ak yàlla ba ba ba soxlaam nag yonent bi ne wëriñ yàlla ne ma zaaxal basar wa ma taxa sama waaj ji bu amul morom sama waa ji amul morom am na ñoo xamante ni wala yàlla ne am na ñoo xamante ni mais yoruñu ko ko ñoogul tax mu ne dama leen a photocopier li nekk sama place bi rek wan leen ko rek ñu yuuxu di fecc di perturber di sànni di may sànni biir di maye sabar te dama leen ko photocopier rek de sama xadra bi sama place bi dama leen koo photocopier wan leen leen moo ngi nii yonent bi ne dama ko indi ba ci bureau bi original bi mu mu mu taxaw yëngatuwul sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin moo ngoog kon sallallahu alayhi wa sallam a ngoog yàlla jëlee na ko min al masjid al haram yi wax naa leen ko mooy makka ila al masjid al aqsa ca Jérusalem moo tax jëru Palestine bii jeexagul loolu mooy problème bi am na ay yonent ñun fa suul yu dul jeex yu bëree bëri waaye nag am na benn neex-neex bu ci am mooy fa la sayyiduna Muhammad jógee dem fekk yàlla julli ci buñ fàtte loolu dañuy dañuy wax naan ay yonent yu bëri lañ fa suul nangam nangam nangam déedéet loolu yëpp wér na dëgg la waaye nag buñ fàtte ni foofu la sayyiduna Muhammad defee attention foofu attention dafa bokk ci suñu patrimoine dafa bokk suñu alal dafa bokk ci li war a gën a téye ci àdduna moo war ñu war a moy bu baax ci Jérusalem suñu bërëb la suñu bërëb la suñu bërëb la xam ni teraanga àdduna yëpp moo ngi jugee foofu moo tax gaa yi jël seen bakkan teg ci mais attention nan la toll toll sax ni kër Mamadou Agne benn focus bu ndaw la mais lan moo tax ñu jël seen bakkan teg ko ci di rey jël jël euh, un tout un état militarisé ko c'est l'état le plus militarisé du monde mu al Aqsa à Jérusalem jërëjëf papa mais li mu wax ni c'est très important xam nga lu may fàttali c'est parce que li mu wax dafa grave c'est la première mosquée du monde Seydina Mohamed bu leen fàttali ab jamono su daan julli fa la daan jublu mais fi mu wax Jérusalem la daan jublu ba ñu demee ba ci biir coow ya bari gars yi commencé ko ca yàq di ko perturber yàlla ne ko muñal noppil dinaa la wutal xibla boo xamante ni moo gën xibla yëpp te di ci kontaan say njaboot dinañ ci kontaan mu ne ko lan la ko jublul ci kaaba gi jeex la jërëjëf papa moo ngoog masjidul xibla tey nii c'est ça parce que soo jubloo fii julli mais soo jublee fii julli moo ngoog sallallahu alayhi wa sallam moo tax suñu place boobu waruñ ko caaxaanee waruñ ko caaxaanee war nañ ñaan yàlla toujours yàlla delloo ko ci loxo julliti ndax loolu moo war ma ngoog kon min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi baarak naa xawlahu alladi bi nga xamante ni baarak naa barkeel nañu xawlahu li ko wër xoolal ba alquran ay wax de hmm. alladi nga xamante ni baarak naa ñun yàlla baarak baarak naa barkeel nañu xawlahu li ko wër alentuuram yépp dañ ko barkeel pourquoi ay yonente bi fa tëdd waaye nag la ca gën a neex mooy fa la xayrul bariyati yéegee ñu ne ko waa léegi ñu ne yàlla lan moo tax nga jël lu rëy lii yëpp aaya bi au lieu que commencé ko lii ak leneen ak la ca def nga commencé ko subhaana ba ñëpp tiit subhaanallah nga commencé sa aaya bi yàlla nee na jëriñ du dara parce que li nuriyahu li damaa bëgg nuriyahu wan wan wan ko wan ko kan Muhammad min ayatina ci samay kaw kéef man yàlla yoo xamante ni bëgguma mu jaar ci benn téléphone baa mu jaar ci benn email baa mu jaar ci benn écran maa ko bëgg wan mu gis ko les yeux dans les yeux min ayatina samay kawteef yoo xamante ni man yàlla ma samay kawteef la bugguma Muhammad kenn wan ko ko bugguma malaika wan ko ko bugguma yonent wan ko ko bugguma Jibril wan ko ko bugguma Mikail bugguma Asrafil bugguma Azrail bugguma kenn wan ko ko man maa ko ko bëgg wan xam nga léegi léegi loolu léeg-léeg dafay loolu dafay am sa papa sax léeg-léeg am na bagage yoo xamante ni su ci bëggee wax ak yow mais day dafay jaral sax mu génn ne la yóbbu ngi ma Dakar damay jëli foofu ay kii fekkum dara ci biir yoon wi lay waxtaan ak yow benn waxtaan kayit yee tax koo yóbbu waxtaan bi mu waxtaan ak yow ci diggante Pout ak Diamniadio loolu moo tax mu yóbbu la Dakar parce que bëggul loolu mu am benn intermédiaire bëggu ko dafay am dafay am léeg-léeg yàlla nee na lu ñuru yow ngir ma wan ko ah moo tax Seydina Muhammad gis na de yàlla ku wan nga gis yàlla ñu yàlla wan yàlla ñu yàlla wan yàlla ñu yàlla wan ma nga sallallahu alayhi na ko li ñuru yow min ayatina mu wan ko nag ci ay kawtéefam moom yàlla innahu samiul basir yàlla mooy ki nga xamante ni moo ngi dégg lépp waaye tamit moo ngi gis lépp yàlla ñu yàlla dimbali léegi kon waxtaan wi loolu kii la loolu lu mu tudd ci wàllu xam-xam bi la ak firi bi ak loolu léegi nag dañuy wàcc mooy ñun isra wal mi'raj lan la lan la ñuy jëriñ lan la lan la ñuy jëriñ waaw ay message yu ñu indil waaw ak lan acca xam nga lii moom littérature bi la jàll nañ ci léegi nag dañuy wàcc ñun ak Isra bil ñun ak Isra bil ñun ak voyage nocturne bi waaw nga ne information yi yi mu ñuy indil di ñu ko jox ci hadratul kursi te moom rek koo xam dëgg la loolu ci la ak lan importance su tukki bi dëgg la importance su Sayyidina Muhammad jërëjëf sëñ Ablaye ak lan ah ak digle yi ak lan aha ah. wax jàngook lii ah ma ma maa kon wax jàngook leer ah, ah. lii nag moom a taxoon a jëf moom laa bëggoon ngeen génne ko parce que mbir mi tamit ping pong la da ngeen di war a génne ñi ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp l'islam bi du ay sëriñ ak yooyu kase ñëpp am nañ ci kàddu ñoo ngoog julli julli ponk yépp yàlla dafa xëy rek ne jibril waxal yonent bi ne ko nan def nangam waaye bi julli desee lu dul julli yàlla dana yonent bi ñëwoon ñëw su ko neexoon mu jox ko ko Jérusalem mën na ko fa jox wala mu jox ko Makka wala mu jox ko asamaan un wala asamaan deux wala asamaan trois wala asamaan quatre wala asamaan cinq wala asamaan wala asamaan sept après asamaan sept mu laalal ko fa ne ko doo demee deen julli mënu na ko foofu yëpp mën na ko ko jox mais daf ko woo ba mu ñëw ba ci kanamam mu ne ko Muhammad faratal naa ci yow ak sa xeet ñuy julli mu ne ko ñaata julli mu ne ko fifty cinquante julli yeneen ci bi di dem ci Moussa di wax ak moom yooyu yëpp loolu yëpp ci dégg ngeen firikat yi firi ko ba mu leer nañ ah ba mu mujj nekk julli juróomi julli hmm? juróomi julli xam nga loolu moo tax koo gis muy sàggee julli rek du ku baax du ku baax baaxul loolu baaxul loolu kooku baaxul waaw vraiment loolu ingratitude dëgg la kooku c'est le summum de l'ingratitude juróomi julli yow ko waroon a julli cinquante julli ñu wàññi la ko ba mu des juróom nga koy sàggane te doo jullee juróom mu fay la cinquante moo tax yàlla bi mu gisee ay jaam bi sàgg julli mu mu mer mu mer xoolal li yàlla fa waylul lil musallin allahu akbar xoolal wax jooju ni mu réyee fa waylun benn benn turu benn xur xur xam ngeen xur benn turu benn ruq bu bu bu ñuul kuk bu tilim bu salte bu bon am ay jaani ci jànqalaare ci diis ñoo nga foofu yàlla ne lii may wax nii ñëpp tiit mu ne lil musallin jullikat ñoo ko moom laa ilaha illa allah bi ne nan dem ñibbi ñun ñëpp nan dem rek nan dem toog nan dem kon comme yàlla nee nañu benn xuru ñuy xaar biir sa ci biir safara waa léegi lu kon luñ jërat ñu jaam yàlla fa waylun xur ci safara lil musallina ñeel ñiy julli waxul ñu bàyyi julli de ñii julli la wax lil musallin mooy jullikat yi attention alxuraan il faut ñu koy jéem jéema jéem a jéem a dégg-déggalu quoi waxuma ñu dégg ko ëpp na sax mais ñu koy jéem naan naan lu tuuti fa waylun xur ci safara lil musallina ñeel na ñiy julli laa waa léegi bu dee ñuy julli ñooy dem safara waaye ñu dul julli fu ñu jëm hmm? ci dul julli xool déedéet ñu ñu dul julli kañ ñooy nekk xooñu safara ñooy nekk xooñu safara ñooy nekk gratin safara pourquoi parce que ay ingrat lañu weddi yàlla mooy ingratitude rek kufru mooy ingratitude al kufru mooy mooy gas suul ci arab xanaa xamu leen loolu baykat ci arab kuffaar lañ koy wooye kuffaar kaafir mooy gas ku xamante ni day gas jël grain def ci biir kooku la ñuy wooye gas baykat léegi soo jëlee yii wala yàlla defal nga gas ba mu xóot suul ko dëgg ci sa tànk yow la ñuy wooye kaafir yàlla insha allah musal ñooñu xooñu safara lañ jëm léegi ñi dul ñiy julli nag safara lañ jëm yàlla ne ñii julli ci seen biir te ñooñu may wax nii dañuy julli di dem safara am na lu leneen lu ma leen di dolli mooy wa mooy wane dëgg-dëgg seen mandarga ñu ne ko ñan la mu ne alladina hum fi salatihim an sala fi salatihim saahun mooy ñi nga xamante ni dañuy dañuy sàggane julli dañuy sàggan ci biir julli waaw déedéet ki koy sàggane kañ kooku moom it safara la jëm waaye kii koy kii sàggane kii sàggan ci biir julli tamit safara la jëm fii salaatihim la yàlla wax mooy ñi nga xam ne seen biir julli am pola yaa de julli yu neex faatee bu gaaw saar bu gaaw rukon bu gaaw sujjóot bu baax cap cap cap cap daal dem sa yoon ñooñu fii salaatihim la ñooñu la ñooñu la yàlla di waxal de xurte safara ngi leen di xaar loolu baaxul loolu baaxul loolu baaxul wóorul sax wóorul xoolal léeg-léeg ngay def examen ñii def bac ak BFEM xam na li may wax ñu jox la benn sujet boo boo comprendre nga toj ko léegi en quinze minutes mais soo juumee ba génn dem teg ko ci table ja surveillant yi lu ñuy wax lu ñuy wax mais da ngaa tricher mais dañ lay jàpp da tricher loolu la ñuy wax su la yàlla dimbaliwul nga am prof boo xam ne yow da ay anglais ba ci am ay dix-huit ak ay vingt mais da am problème am na ñoo xamante ni rapport lañ leen defal moo leen xañ seen examen te xamuñ ci dara pourquoi parce ñoom mën nañu sujet ba ñuy def waaye sujet ba nañ ko defee moo baaxul am na ñoo xamante ne élèves yu bari lan moo leen di xañ not lan moo leen di xañ not présentation bu bon def sa examen bindoo sa tur bindoo sa numéro d'examen bind ay tâche jël euh, encre bic bi muy dal ci côté yi blanco bi sotti fii fracture fee sànni fii prof bi du koy gis rek day wàccu un lay may te pourtant du ko liiroon may li mais dafa salte salte goo xamante ni doyoo ko dara xam nga léeg-léeg léegi léeg ñam du ñam wi la ñuy lekk mais présentation bi lañuy ñuy lekk léeg-léeg nit jox la mbaxal mbaxal mbaxal mbaxal jën mais nam ko jëlee indi ko boole ko euh, serviette teg ca kaw mbut ndox teg ca kawam jël li ngom sànni ca wet ga yooyu yëpp dox dox lu ko da nga naan eh, ay way way di di xaddam ci ko di gaaw di yëy ci yëg di di matière affaire pour gaaw a reesal mais nga ubbi muy mbaxal présentation bi dañuy wax ne la manière de dire vaut mieux que ce que façon dafa am solo moo tax yàlla ne ñii julli te duñ ko def avec la façon mu ne ñoom sawara lañ jëpp alxuraan dafa graw de ah <laughs> fa waylu lil musallin alladhina hum an salatihim an salatihim sahun waaw nga xamante ne dañuy dañuy fooye julli rek allah al azim musiba la musiba la keroog waxoon naa leen ko sa ngent man leen dégg naa benn saay-saay bu mag ci réew mi waaw waykat la moo doon saaga papaam jamono yële ci ginnaaw moom moom papa itam itam lan gangster akay mm-hmm. moo ko daan wax waaw ku saaga sa baay kañ loo loo looy waxati mu ne wala mu ne un un crétin waaw papaam lay wax xam nga kooku duñ ko war a duma peuple bi ñoo war a ànd ñu duma ko parce que ñëpp la saaga. ma dégg ko ci euh, lan la sax ban ban xew-xew la woon. waaw c'est ça 16 mai. 11 mai. ah jaajëf gars yi dinañ moom te lay taalibe yii dinañ joxe addiya man loolu moom yëm dinañ mën a juy juum ñu koy corriger taalibe buy corriger sëriñam day joxe addiya la mu ne mu wax lu garaaw loo xamante ni mais nit ñi man xamul tax daal duñ leen duñ déglu saay saay saw ils sont dangereux mu ne mu ne julli inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar def lu bon da lay tey def lu ñaaw te mu ne moom moo ngi ci yoon woo xamante ni yéen ñëpp xam ngeen li doon mu ne yoon woowu doo ci nekkee doo def lu bon doo def lu lu ñaaw mu ne te te julli julli da ngay julli pour bañ a def lu bon bañ a def lu ñaaw kon bu dee doo def lu bon doo def lu ñaaw jarul ngay xoolal xalaat bii mu wax Ça c'est grave. C'est une vérité, mais elle est fausse. mais du dëgg dañuy nax loolu mu wax du dëgg wax naa ko day day tooñ day tooñ ñi muy ñi muy askanoo ñooñu du loolu Cheikh Ibra mi mi mi muy wax du moom Cheikh Ibra suufiyanke la la mu yëg ba toll fa mu toll moo ko xam sëriñam moo ko xam mais bul dëgg ci Cheikh di indi ay problème di jël le premier pilier bi nga xamante ni yonent nee na ku ko ku mu baax la ci yow sa affaire baax ku mu bon ci yow nga dem safara nga koy màbb loolu Cheikh Ibrahima waxu ko waa ko Cheikh Ibrahima ñu loolu ñoom ñoo ma ca la nekk ñu ngi ciy dund waaye dugaluñ ci kenn yow na nga toog ci télé bi parce que jox nañ la kaddu nga saaga sa baay ba ñëpp xam ne saaga ngoom am nga tourné taxaw di gëmloo nit ñi ne loolu moo tax kon kon ñun jaruñu julli ah baax na yëf yaa ngay bëgg a leer de kon doo xam nga kon wéy jur yi <laughs> yëf yaa ngay bëgg a neex nag preuve à l'appui témoin oculaire kon bu wax leen li ma leen wax du damay toog fii di ay ay affaire bi ma dikkal gisuma dara géntuma dara li xaaruma sànnuma petaaw yoruma kurus li ma leen di wax ay feela yu leer nañ attention ci ñooñu c'est des c'est des usurpateurs ay naxekat lañu ay naxekat lañu jullit day julli kii nekk ci xaalam ba julliwul moom la concerné ki nekk ci xaalam sikkar na sikkaram baa mu wérd ay wérdam baa mu laal la mu laal ba julliwul lu sa yoon problème la problème am la moom la moo ko dund ëllëgee yàlla moom lay laaj du la laaj da ngay fàtte loolu fàtte nga loolu de su ëllëgee moom la yàlla laaj yow du la laaj yow na ko soo ko si toppee te yow xaal ba mu yëg yëgu ko fa mu yëg yëgoo ko billahi doo dee dem sawara moom moo nga fa yëg na di ba nekkatul ku nekkatul lu muy jullee ko lu muy jullee ko war nag yaa ngi fi suñ la dóoree nga yëg ko ku la saaga nga fayu foo gis ceeb niin dem dóor ko ba mu jeex tàkk mburu fu mu nooyee nga matt foo déggee paati dem sa yoon dem dem ba fajar kon kay yow yaa ngi yëg xam nga li xew tu es conscient tant que tu conscient nag yow sharia du la wàcc soo xasee nag ba inco mais ñooñu ñuy wax mais ñun daan def sikkar ba ñàkk nekk moo tax ñu daan fekk safara si di ko dugal seen biir gémmiñ te du lakk <laughs> loolu la di ñëw taxaw nii tiim ab guy jël seen gémmiñ gor ko mu daanu suuf seet guy ñu xar ko def ko matt def ko ay say yéen ko yóbbu ko jële ko fi yóbbu ko ba caawan dem yóbbu dikkaat yóbbu dikkaat léegi nii xar guy dagg ko def ko ay say yóbbu ko daara ja loolu nit loolu ku ku nekk mën na ko déedéet kooku nekkul xam nga yooyu dafa dangereux man li ma ci métti rek mooy liñ li leen di may ay antenne ñuy wax ak presque onze millions à dix millions de sénégalais dix millions à onze millions de sénégalais ñu leen di jéem a wax na ma ne am na ci booy yi ñoo xamante ni dañuy dégg bagage yooyu yaakaar ni dëgg la ak du koy wax gis nga ni muy def noonu du ñuy du sax ubbi gémmiñam gi di xool noonu di dox léeg-léeg muy muy muy muy xool asamaan si mel ni kuy liiree foofu ay affaire mel ni léeg-léeg muy xool fi mel ni ay rawaana koy kay sax te li muy wax yëpp ay fen la c'est dangereux ñooñu baaxuñu koo leen ci gis muy wax di xool asamaan ak di fooy looy xool ci asamaan looy dof li mais dañ koy def pour xale yi naan ah yéen <laughs> ah, nañ ko asamaan deux fa ubbi bagage yaa ngoog fa lay liiree soo fa doon liiree xam nga li ngay wax dina leer nañ moo ngoog kon yàlla ñu yàlla dimbali yàlla dooli sutura yi jullee ngoog mooy wax ci te insha allah xam naa beneen waxtaan laa koy mottali mooy képp koo xamante ni yaa ngi julli ni Seydina Muhammad doon jullee déglu leen baax li ma wax waxuma yaa ngi julli rek de yaa ngi julli ni sayyiduna muhammad doon julle ah wallahi da def isra wal mi'raj naa la ko wax soo liqaamee rek jóge nga makka dem Jérusalem soo kàbbaree rek départ nga wallahi alazim insha beneen waxtaan wi laa koy waxtaane waaw nit nit ki nan lay defee ascension nan lay defee voyage nocturne ci biir julli gi yonent bi benn yoon la demoon yow nag da ngay dem chaque jour juróomi yoon noonu la wàccee nag xala du yamul foofu de ba ci Seydina Cheikh Ahmed Tijani xanaa xamu ni suy wér de Isra wal Mi'raj la soo jàppee si course nii waaw gars yi wérdatuñu salaat fatiha nga jël nga toog ba caag daal ne bismillah ga gallax ndiku daal di defar defaru nii ba toog banque say tànk defaraat sa mbaxana daal di jël sa parfum laal ba jël sa loxo teg fii jël beneen bi teg ne a'udhu billahi minash shaitanir euh, xam nga ni dem nga sax sooy jël sa kurus yaa nga jóge nga Makka dem Jérusalem soo naan astaghfirullah benn yéeg nga wallahi moo tax soo paree lu lay wax wax laa ilaaha illallaa laa ilaaha lan lay wax la moom rek a fa am de fa nga dem foofu yàlla rek fa nekk moro ñun la waxal laa ilaaha illallaah jéggalu nga yàlla nag ba set ah ah léegi nag foofu kenn du fa dem sa ànd ak Seydina Muhammad Cheikh na la julli ci yonent bi téeméer yoon nga julli téeméer mun la àgg yonent bi ne la baax na àgg nga bu ma tudd ci fii ah bu ma bu ma waxati bàyyi ma génn ma ci say wax fii kenn lañ fi tudd mooy yàlla nga commencé laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah ah soo paree nga daal di xam ni àgg nga wax ngaa ko aji daal di tur nag xam ni ki la yóbbu fii nag mooy sang bi nga daal di ne sayyidina Muhammad rasulullah alayhi salaam na inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima loolu mooy wér de wasifa moo gën a soxor gars yi laalal naa leen ci keroog mais boobu moom bala ma ko waxtaanee da ngeen di indi addiya ju rëy waaw non yooyu yooyu doot ma ko maye non waxtaan yi rek littérature yi laay maye mais waxtaan yooyu noonu kooku moom moom yooyu il faut que il faut que addiya ji ko waaw kooku beneen waxtaan la inshallah man dugg di ñëwaat yàlla ñu yàlla dimbali yàlla doolu sutura yi doolu xéwal yi ja sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ma ah, euh, ah, ngoog doom demee ba mën al mënatul dem raf-raf la àndal daal di àggale yoonam tu kon moom am na ñaari moyens de transport yu mu yéeg ba àgg ci yàlla suufi bi nag sofiyanke bi mutasawif bi ñaari moyen de transport la pour àgg ci yàlla benn bi mooy ragal yàlla bi ci des mooy yaakaar yàlla mooy ñaari laafam yi muy laa naawee ba àgg ci yàlla <laughs> yàlla ñu yàlla dimbali waxtaan wi di ñëw insha allah kon tabarakallah dañuy doon doon barkeelu rek euh, ndax bu nekk nag ak lañ ko war a wax su dëgg te yii dafay tax ngeen di dund euh,